waaw waaye imaam al-Hafiz mu ne wa an takuna alfa tafsiriya la taqibiya waaw mu ne mën naa nekk ne comme fa bi idha ijtahada al-hakimu idha hakama al mu ne lool mën naa nekk ne day leeral tekkiwul ne euh, day toppale day topp mooy hakama day àtte ba pare fajtahada mu mu toppale di gën après après àtte bi mu daal di dindi yor euh, effort am def effort déedéet mën na nekk day leeral rek voilà faa bi waaw ah, ida xakama bu àttee alxaakimu fajtahada mooy fekkoon na def na li nga xam ne mooy effort yooyu ba pare kon mu ngi noonee euh, wallahu taala léegi buñ ñëwaatee li imaamu Nawawi kon euh, pare nañ ci côté boobu doon wax rahmatullah alayhi léegi mu teg ci mu ne nag léegi mu indi benn affaire mu ne qaalu borom xam-xam yi nee nañ fa amma man laysa ahl euh, bi lil hukm fala yahillu lahu al hukm nga xamante ne ni amul benn habilitation amul xam-xam bi amul ragal yàlla gi amul dara gi amul waaye yow les les les le savoir qu'il faut day àtte kooku amul droit kooku dafa xaram ci moom muy àtte waaw fala yahillu daganul muy àtte bu jaayee affaire u dëgër fit fa in xakama fala ajra lahu bu attee kooku manula am pay bal huwa aasim li am ba des mooy day am bàkkaar wala ye yanfudu hukmu te kenn du appliquer atte ba mu atte buñ gisee ne e eh, waaye usurpateur d'identité la woon procès ngi ñaari nit la amoon moom mu àtte même bu dajee dëgg dañ koy defaraat dañuy àttewaat àtte bi parce que warul woon a jóge ci ku mel noonu waaw moo tax kenn du appliquer kenn du exécuter li moo àtte sawaa'un waafaqa al-haqq am la moo xam li moom li mu àtte dëppoo naag dëgg wala déet parce que lu tax li anna isaabatahu ittifaaqiyya laysat saadira ala aslin shar'iyya shar ila aslin shar'i mu ne parce que le fait que moom mu tatone dafa tatone rek waaw te kuy tatone moom di nga jotee dëgg waaw <laughs> moom day tatone ping pong lay def bu dajee dëgg gi sax ñu yëg ne sawaay usurpateur sàcckatu identité la nekkul woon lii wala boo mata ko dañuy mooy le dossier sera rejugé par un juge euh, vrai un vrai juge voilà dañ koy dindiwaat fecc ko lañ koy def même bu dee ne la mu àtti dëppoo ak dëgg dañ koy defaraat parce que lu tax parce que le fait que mu dëppook dëgg yooyu dafa dafa total rek mu da mu dëppook moom waaye jógewul ci loo xam ne ci cosaanu sharia bu xam-xam bu la jóge waaw léegi nag foofu huwa aasim fi jamii ahkaami bu mu ne bu mu jàpp ne nag tatone naa loolu day wane na baax na moo ki ñuy laaj ci masala diineem xamu ci dara amul les les les bagages qu'il faut les prérequis muy ñëw naan day day day day ubbee di asaaloo ko di di tatone kooku noonu même bu dajee dëgg dayam bàkkaar waaw moo tax mu ne fa huwa ansin aji mooy yàlla la fii jamii ahkaami ci mboolem lu mu fi àtte sawaa'un waafaqa sawaab am la moo xam dañ na dëggu gi wala déet wa hiya mardudatun kulluha te loolu lépp lu mu àtte dañ koy rejeter delloo ko waaw waaw même bu dee ne kii jugé bu ñëwee lëm jugé woon lay jugé waat ci lay tombé waat même résultat bi mais dinañ ko defaat ngir wan képp ngir moom ak képp keneen te ni képp koo xamante ne jugement daa nekk lu rëy warul a nekk loo xam ne lu ñuy asaalu la ay nit ñoo xam ne ils ne sont pas habilités ñu ci attente wu di def loo xamante ne ay caaxaan la waaw mu ne wala yu'zaru fi shay'in min daal te kenn du kutul benn ngànt ci loolu waaw mu ne waqad jaa al imam an-Nawawi ba léegi ci al-Minhaj rahmatullah alayhi mu ne te dikk na fil hadith fi sunan hadith bi nekk ci sunan euh, rahmatullahi ala al-jami' mu ne al-qudatu sala mu ne foofu yonent bi alayhi salaam nee na attekat yi ñett lañ ki ci njëkk qaadin fil janna kenn ki mooy dem àjjana ñetti attekat moo am was naa ni ñaar ñi ci def fi naari safar lañ jëm mu ne qaadil kuy dem àjjana mooy kan képp koo xam ne mu ngi nii ku nekk juge bu nekk yaay teg àjjana sa kanam comme l'imam Malik doon wax buñ la laajee xam-xamu diine laaj la ci mbiru diine yow yaay xool tegal àjjana sa ndejoor teg àjj safara sa sa sa càmmoñ jàkkaarloog yow léegi yaay tànn bu la ci neex waaw moom lay wax nii imaamu yi mu ne ki nga xamante ne ah, moom arafa alxaq fa qada bi xilaafihi non ah, qaadin arafa alxaq fa qada bihi fa huwa fil janna juge boo xam ne xam na xam-xam baa ngi fi d'abord mu daal di dëgg kooku moom àjjana la dem wa qaadin saa salamay wax xadiis bi ak juge boo xam ne arafa alxaq fa qada bi xilaafihi fa huwa fin naar juge boo xam ne xam na le lii dëgg la waaye pot de vin yeeg lañ ko dig ci buur joxee gaa yi ñu gañe tax na mu dëgg ci dëggu nit ki jox ko keneen ki ki ki am pouvoir wala borom alal ji léegi nag ku néew doole bi ñu bàyyi ko ci kaso bi te juge bi xam na ne sawaay waa ji ko tuumaaloon day nar waaye nag mooy boroom alal ji mooy borom réputation bi te bu génnee kii problème day am ñëpp dinañ xam ne affaire bi ah kon kii bu génnee kon deful mu bàyyi innocent ci biir kaso pour couvrir benn waajoo xam ne tekkiwul dara li ko may doole daal mooy alal jim am wala juddu bu mu am wala askan bu mu am wala bayre wala iyaazu billah juge bi nga xam ne loolu la def xam ne lii mooy dëgg waaye mu àtte contraire loolu fa huwa fi naar koo la jëm lool nag c'est pas que juge yi nga xam ne tribunaux islamiques kese même instant bi en laïcité juge boo xam ne yow da nga nekk au tribunal de grand de grande instance de Dakar wala de Paris wala de New York wala yépp ngay jullit amoo droit li loi bi wax mu leer nañ loo xamante ne ñépp ci d'accord waaw tooñ bu amee ñu gis ni kii moo tooñ moo jël alalu jàmbur nangam lii lii la ñépp xam ne moo kii yow amoo droit di ci dëgg naan bon loolu xam naa mooy ci charia comme que na woon ci charia c'est pas grave ah <laughs> tey nga di kon juge boo xam ne xam na dëgg waaye mu daal di àtte contraire kooku safara la jëm ñaareel wa qaadin juge ñetteel bi mooy kooku mooy kenn ku njëkk kuy dem sawara ci juge yi wal iyaazu ak juge boo xam ne qada ala jahlin fa huwa fi naar moom moom day asaalu <laughs> mooy xamul dara <laughs> waaw moom daal day tatu ne ci lay àtte mu ne kooku safara la jëm léegi nag imaamu Nawawi mu ne rahimahullah wa qad ixtulifa wa qad ixtalafa al-ulamaa fi anna kullu mujtahid anna kulla mujtahidin musib léegi le fait que <laughs> am al-musibu waahid mu ne waroon xam-xam yi wute nañ waaye mais est-ce que képp koo xamante ni juge dëgg la wala mufti dëgg la boroom xam-xam dëgg la ñu laaj ko masala mu daal di def effort d'interprétation wala ngir génne acte bi ci biir li mu xam waa est-ce képp ko kenn ki ñooñu. ñaari juge yi est-ce que dañ naan juge bi nga xamante ne dañ na dëgg ak ki nga xamante ne nii dafa juum ñoom ñëpp am nañ dëgg wala boog mooy dëgg ji benn la ah est-ce que bu nekk lépp lu mu àtte dañ naan ju dañ na dëgg wala boog dañ naan aadi ah, dëgg nag benn la al musibu moom kii daj dëgg moom waahid kenn la wa huwa ta man waafaqa al hukm alladhi 'inda Allah ta'ala wal axir wal axar muxti'un la isma alayhi li udri waaw te ki daj dëgg mooy ki nga xam ne ab atteem dëppoo nag atteem yàlla mi nga xamante ne ëppaale nag ñi ñu xamul dara di wax te moo kawita ka kawem jógawul ci géyam kanta keneen ki beneen juge bi nga xam ne dafa mooy dëgg dafa juum kooku amul bàkkaar parce que def na li ko war ah amul bàkkaar ndax li nga xam ne mooy ngànt googee mu ne wal léegi mooy laaj bi loolu la mooy est-ce que ñoom ñaar ñëpp am dëgg wala kenn dëgg bu benn kese la ah mu ne wal asahu inda Shafi'i li nga xam ne moo gën a wér ci suñu sëriñ ba Shafi'i wa ashaabi ak ay mbokkam mooy Shafi'i yi anna al musiba wahid kene kii nga xam ne moo daj dëgg même bu dee imaam Shafi'i yi am na ñuy toxal ci moom leneen bi kene ñoom ñaar ñëpp daj dëgg waaye lii mooy li gën a dëgër ci ñoom seen mazhab kene non ki daj dëgg ci ñaari juge kenn la waaw mu ne wa qad ihtajja taa'ifataani bi haadha al-hadiis mu ne nag li ci yéeme <laughs> mooy ñaari côté yi ñi ne ki daj dëgg ki daj dëgg ak ki mooy dëgg ñoom ñaar ñépp ah ñoo daj dëgg daj nañ dëgg waaw léegi nag après ñi wax loolu fokk axta bi ñu am nuñ ko tekkee dina la ko wax dina ñu ko interpréter ak ñi nga xam dañ ne non ki ci daj dëgg kenn kese la keneen ki dañ day amuk pay parce simplement dafa def na effort effort bi la ko borom bi fay ndax kat borom bi du neenal benn coono boo xamante ne moo tax voilà waaw innama qad ajruki ala hasabi nasabuki la sayyidatu Aisha la ko la yeneen saa sa waxoon sayyidatu Aisha dëgg-dëgg sa pay day proportionnel sa coono bi nga def mu ne kon <coughs> ñaari côté yépp hadis bii la ñuy tegtaloo wa amal awwalu daal qaa'ilun kullu mujtahidin musib mu ne ñu njëkk ñi nga xam dañ ne léegi may mane képp kuy mujtahid rek di génne àtte yi ci alquran ak sunna bu dee gisu ko ci mu def affaire d'interprétation kooku kum ci man di doon ñoom ñëpp a am dëgg fa qaalu ñu ne qad ja'ala lil mujtahidi ajra fa lawlaa isaabatu lam yakun lahu ajr ñu ne li ñuy wane ñun loolu ñu wax mooy dëgg moo yeneen saa salaam daa yëgle fii que ne ñaari côté yëpp ki daj dëgg ak ki ñuy dëgg ñoom ñaar ñëpp am nañ fay kon bu dul woon ne waa ji dañ na dëgg même ku mu jukki bu dul woon ne li def dëgg la même bu dee da am na lum ko léegi nag euh, dinañ la wax moom nan la ñuy tekkee euh, axta mu ne bu dul woon loolu bu doon ne dajul lawlaa isaabatuhu bu dul woon ne dajub dëggam lam la lahu ajur doon loon amuk pay waaw ñoom lii lañ wax mu ne amal aaxaruna gaa yi nga xam dañ ne noo dëgg benn la fa qaalu ñu ne sàmmaahu muxti an yoneen saa sam da koo tudde muxti ah <clears throat> law kaana musiban lam yusimhu muxtian ñu ne non parce que bu doon ne daa dañ dëgg waaye yeneen saa sam doona ko woon tudde ko njuuy dëgg waaye ku juum ah ku daj dëgg nan lañ koy waxee musib nan lañ koy waxee muxti muxti waaw wa amal ajr kantaan ak pay yi nga xam ne moom lay am bu leen jàpp ne lool day wane daa daa daj dëgg mooy li ñu li nga waxoon sànq fa innahu xasala lahu ala taabihi fi lijtihaad loolu borom bi ci mbaaxam la ko defal ndax coono gi mu def mu ne xaalal awwalu lu njëkk ñi nag daal di ne innama sammaahu mooy ñi nga xam ne dañ ne maa ne <coughs> waaye yow ñoom ñépp ñoo am dëgg léegi ñoom ñu ne innama sammaahu muxtian lannahu mahmulun ala man axta an nas aw ijtahada fi ma la yasuugu fihi al ijtihad kal mujma'i alayhi wa ghayrihi wa hadha al ixtilaaf innama huwa fi al ijtihad fi al furu' waaw mu ne ñoom ñu ne non non dañ ko tudde muxti ba dafa njuuy lenn parce que mooy dañ koy yent ne mooy next texte bi nga xam ne moom la waroon dal bi mu waroon a utiliser ni mu ko dégg wala li mu ci li mu def ba génn ni mu ci génne daf cee juum wala boog mu def ijtihaad ci loo xam ne du place u parce que amoon na ijmaa'u boroom xam-xam yi waaw waaw léegi mu neen ak wa ixtilaaf wute bi innamaa huwa fi al ijtihaad fi al mooy li nga xamante ne ijtihaad bi nga xam ne ci branche yi voilà mais pas usul yi nga xam ne mooy ngëm yàlla yooyu moom déedéet wa fa amal usul ak tawhid li nga xam ne mooy cosaani wéetal yàlla fal musibu fii waahid loolu moom ki ciy daj dëgg kenn kese la waaw bi ijmaa man yu'taddu bi man yu'taddu bi ci ijmaa consensus su boroom yi nga xam dañuy sukkandikoo ci ñoom mu ne walam yu xaalif wutewul ci li illaa Abdullah ibn al-Hasan al-Abtari kudul Abdallah ibn al-Hasan al-Abtari wa Daawud al-Zahiri ak Daawud al-Zahiri sëriñu Zahiri yi Zahiri yi rahmatullah alayhi fa sawwaba al-mujtahidayni fi daalika aydan ñu ne même bu dee ci usul tamit côté tawhid bi tamit c'est la même ñoom tamit ñaari côté yëpp ku ci ñoom ñëpp am nañu dëgg waaw léegi loolu la al-imaam al-Haafiz rahmatullah alayhi wax am na lu ci teg mais nii baax na kon mooy gis nga ni nga xam ne loolu la wax ci mbiri bon talu mel noonu al imaamul al xaafiz ibn Hajar loolu la wax quoi imaam al xaafiz nag moom dafa indi ginnaaw bi nga indee yu mel nii quoi euh, mu ne xadiis bii nag euh, <laughs> mooy këne Euh, ñëw na que ne mooy mu ne bi mu naan waqad taqaddamat rombon al ishaara junj ilaa wuqu'il xata'i fil ijtihaad que ne juumte mën na am ci loo xamante ne nit ki juge bi moo koy atte di ci génne euh, def effort fii hadith salama ci hadith ummi salama bi yeneen saa sam ne innakum taxtasimuuna ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuuna alhana bi hujjatihi min ba'd voilà loolu tamit tudd nañ ko fii mooy ne yéen da di ñëw ma leen di àtte ngeen am ay différent ma leen di àtte amaana kenn ci yéen ñenn ñi dina mën a manier la langue dina mën a argument wala gina am avocat bu gën a baax ab acquittement te keneen ki mu ñëw ma jox ko dëgg képp koo xam ne jox naa ko loolu te amul dëgg na leer ne safara laa ko jox. kon loolu day wane ne yonent mi saa saa am tamit même bu dee moom moom mooy lool lool moom la wane ne moom koy dal. te borom bi manoon nag ko wan lu leer de waaye lool day yeneen sa salam day tëralal xeetam du lu ñëw baatin di ko li mu koy lijjanti ji baatin parce que après kon moom ñii ñëw gannaaw man nañoo bana am baatin boobu te bu boobaa nan la ñuy attee yooyu day am problème voilà moo tax kon bu dee moom moo wax lool mu ne euh, euh, kon wa axraja imam al-hafiz Hajar rahimahullah li hadith al-bab sababan min wajhin akhar mu ne xadiis bi nag li ko waraloon eh, daal na koy génne génn na ah, ci beneen walla boo xamante ne nii an Amr ibn al-As ci min tariqi waladihi Abdallah ibn Amr annahu radiyallahu mu jaar ci yoonu doom ji Abdallah jaa rajulaan dafa am ñaari gaay yu ñëw ila rasulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaxtasimaan ñuy am différent fa qaala li Amr yeneen saa salaam fekk Amr ibn al-As mu nga fa mu ne ko Amr iqdi baynahuma ya Amr yeneen saa salaam ne ko Amr atteel ñaar ñi <laughs> nee na ma ne ko Amr ibn al-As ne ko anta awla bi dhalika minni ya Rasulallah ne ko ah ndawal yàlla saa salaam yaa gina yey nag di atteek man man <laughs> <laughs> ba ni koy waxee ne ko yeneen saa salaam ne ko fa idha qadayta baynahuma mu ne no Amr ne ko waaw waaye yeneen saa salaam waaw bu dee damaa àtte seen diggante man lan laa ciy am mu tudd comme xadis bu mel ni mu ne waaye foofu dane falaka ashru xasanaat yeneen saa saa dane ko bu dee dañ la dëgg di nga am fukki yiw mu ne te solo nañ min xadis Uqbatu ibn Amir bu mel nii waaye bi qissati ah, eh, eh, bi gayri qissa boo xam ne àndul ak li nga xam ne mooy nettali mu ne ko falaka ashru ujur da ngay am ashratu ujur da ngay am vingt non non dix pay mu ne waaye wa fii sanadi kullin minhuma baax sanad bu nekk ci dafa euh, da'if léegi kon boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim da ngay gis mais mooy lii lañ ci wax quoi <laughs> waaw mooy que euh, dëgg euh, kon est dëgg day nekk benn wala day nekk ñaar ñenn ñi ne ñooy dëgg bi ñaar ñëpp mën nañoo daf dëgg ñenn ñi non non non dëgg moom benn la non kee bu ñu ko fayee daa nekk rek lu ñu koy fayee selon coonoom waaw voilà waaw dëgg moom benn dëgg la ku nekk nag day dëgëral ne voilà ñi dëgg ñaari côté yi day am comme l'imam al-Maziri wax hmm? ne wa huwa qawlul akthar wa huwa qawlu akthar ahli at min al-fuqaha wal-mutakallimin wa an al-a'immati wa in hukiya an kullin minhum ikhtilafun fihi le fait mooy dëgg daa nekk ci ñaari ko yi loolu moom la li ëpp ci ñu xuutal masala bi wax ci fuqaha yi ak boroom xam-xamu tawxiid yi ah mutakallimuna yi mu neta lool lañu soloowe ci ku nekk ci ñeenti bo imam ñeenti ngir imam Abu Hanifa imam Malik imam Shafi'i ak imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi mu ne même bu dee ne ku nekk ci ñoom wute toxal nañ tamit lu wuteek loolu ah waaw wax nañ la mazhabu Shafi'i yi moom mooy lu dëgg benn la moom waaw <laughs> waaw benn la Allahu akbar waaw mu ne imaam al-Hafiz Hajar mu ne qaala al-Qurtubi fi al-Mufhim mu ne kanta imaam al-Qurtubi fi al-Mufhim Abul Abbas rahimahullah sëriñu borom tafsir dane al-hukm al-mazkur atte bi yeneen saasam tudd fi yanbaghi an yukhtass bil-hakim bayna al-khasmayn ne lii dafay li war mooy ñu yem ñu ñu ñu ñu jagleel ko kii àtte diggante ñaar ñu am différent ñu am wute li anna hunaaka haqqan mu'ayyana ndax lool moom am na benn dëgg boo xam ne moom bu ñu ràññee la fi nafsil amri ci même mbir mi boo xam ne benn dëgg la yatanaaza'ul xasmaani ñaari nit ñu wute di ko xëccoo fa idaa qadaa bihi léegi bu juge bi daal di àtte li ahadihima ci kenn ki àtteel ko kenn ki batala haqqul aaxar xaqan àqu keneen ci moom day ñàkk imagine la kër la ab terrain la léegi kii ne moo ko moom kii moo ko moom ñu ñëw ñoom ñaar ci juge bi juge bi àtte ko xam nga le fait que ñu ne ku nekk ko moom ku nekk sa àq ji mais bu juge bi àttee ni kii la ko jox mooy keneen ki moom ñàkk na loolu moom ci lu ñu dogu waaw wa ahaduhuma fihi mubtilun la muhala keneen ki moom àqam mu ci amoon day deñ kenn amu ci loo ciy sikki sàkk parce que mënatu la jëfandikoo suuf sa waaw même bu ne moo ko yoroon suuf jus bi ne non non non kee moo ko moom mu ne wal xaakimu laa yuttalu ala zalik mu ne bi nag loolu mën na ci bañ du ko du lu muy gis fa hadhihi suura laa yaxtalifu fiha anna al musiba wahid mu ne bu mel nii moom kenn wutewul ne ki ci jot daj dëgg moom kenn la moom waaw <laughs> waaw suuf si dañuy xëccoo nga ñëw ci juge bi moom sawaay soit juge li mu joxe loolu la kii la wala rek du loolu loolu moom amul beneen beneen choix quoi voilà mu ne lu amul kenn ku ci woo li kaw nil xaq fii tarafin waahid parce que lii dëgg gi moom benn la manu la nekk ak suuf si ñaar ñu wute quand même ñoo ko moomandoo déedéet il faut am na ku ko moom ci ñoom léegi bu leen juge bi daa atte ka ko moom jox ko kooku fa la dëgg gi féete benn dëgg kese la waaw amul ñaar waaw léegi <laughs> mu ne wa yi kon mu ngi noonu an yuxtassa al-xilaaf bi anna al-musiiba waahid mu ngi noonu mu ne id kullu mujtahidin musib bil masaa'il allati yastaxriju al-haqq minha bi tariq ad-dilaala mu ne ndax léegi nag mujtahid bu nekk daa dañ na dëgg ci masala yoo xamante ne ci lay jaar ngir génn dëgg ah yu taxaw muy fexe génn dëgg nga ci wiiri ci euh, ay yoon yoo xam ne mooy muy tegtaloo waaw kon mu ngi noonu wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab kon xadis bi xadis la boo xam ne xadis bu rëy la bu màgg la ci wàllu justice waaw di wane ne tamit mooy innamal a'malu binniyaati waaye du niyaati kese du doy ah <laughs> jëf yi les les actions ne valent que par leur intention mais intention rek loolu doo wax loolu da mu jeex mooy il faut xam-xam bi ne waaw day wane tamit que mooy boo amee yéene bu baax il faut tamit xam-xam bi ne parce que bu fi xam-xam bi newul la ngay def usurpation d'identité la tudd waaw que nga tatone daj dëgg ak nga ñàkk daj dëgg c'est du pareil au même mooy bu ci nekk am nga problème waaw bu ci nekk ma ne am nga li nga xamante ne moom lañu ñu naa moom lañaa wax problème waaw parce que diine yàlla ji daal gina a ku nekk di asaaloo quoi non non non c'est du plus que sérieux waaw ñu gis ne kon mbir yi mooy juge bi nga xam ne am na yéene am na xam-xam bi yéene bi def na tamit li ko war il faut pas mu bañ a gàttañ la effort yi mu war a def bu ko deful kooku warul kooku taxul ñuy wax bâcler les dossiers parce que nee na dañoo bari non buñ baree ñu utaat yeneen juge waaw il faut que le gouvernement wala la ñuy recrute des gens formés écoles yi formés ñi nga xamante ne ñooy juges yi xamal leen mais duñ ñëw jël ay juge yoo xam ne bari wuñ jox leen ay dossiers yu pajjamaa yu fal ni innama après nag ñoom ñu war a juger affaires yi naan di bâcler affaires yi rek waaw naan bon on n'a pas le kii tant de kii vraiment étudier les dossiers c'est pas normal parce que bu boobaa àqu ñu bari diñ ko jël jox ko ñeneen waaw te bu boobaa yow da ngay bàkkaar parce que iqtisaaruka ah mardudun alayk mooy sa gàttañ li gi nga gàttañ li dañ la koy delloo conséquence ya te képp koo xam ne fexe nga ba moom mu ñàkk akam ci loo xam ne sa faute la yow wisre gi ci sa kaw lay këpp waaye nag bu defee li mu war a def nul n'est parfait bu dee yeneen saa salaam mi borom bi xamal kumpa moo ne yéen da di ñëw ma leen di àtte amaana kenn daq mën a mañee la laa gën a mën a wax mën a kii ba ma jox ko dëgg boo ëpp koo xam ne jox naa ko na ko leer ne mu xam ne àqu mbokkam laa ko jox safara laa dagg jox ko bu dee yonent saa sal may wax lool kon képp koo xam ne moom yéeneem baax na def na li mu war a def waaye malgré ça li mu àtte wute nag li dëppook àtteeb yàlla àtteeb yonent bi alayhi salaam kooku malgré ça dañ ko ciy fay dañ koy fay le fait que ci yéeneem ak effort bi nga xam ne moom la def ndax benn effort n'est pas vain en islam aucun effort n'est voilà kon loolu mooy xadis waaw di woote justice dafa nekk lu sérieux waaye tamit ki nga xam ne dañ koo laaj am masala ci wàllu diine c'est la même chose waaw manoo ñëw ñu lay laaj ay masala nga naan je pense que je kii te xamoo dara wala boog yow seetluwoo sax masala beeg yooyu di di gaaw di tontu loolu yaa ngi dugal sa bopp ci ay giraawaale waaw ci ay giraawaale kon nag lii la di wane ne kon jugement daa nekk loo xam ne buntu la boo xam ne nit ki mën na ci jaare dem àjjana moo la al qaadi salaata al qutaa salaata ñi nga xam ne ñooy euh, euh, attekat yi wala ñi nga xamante ne ñooy euh, xukkaam yi ñoom dañoo nekk ñett waaw kay waaw loolu la waaw koo xamante ne ni xam na waaw daal di àttee dëgg àttee dëgg waaw kon al qudaa fala kon kooku fexe di tendre ci loolu quoi waaw yoonu àjjana boo ko defee ngir yàlla nga bañ a céder euh, contre les pressions politiques religieuses religieuse yeneen ak yeneen yuñ lay teg ak tamit côté mbokkoo ah dossier bii daa luur de dossier bii nangam ak nangam ah dina ñaaw de suñu der la de nangam ak nangam bu la kiiwee noonu nga décisir nga bàyyi dossier bi sa keneen koo xamante ne moom amu ci loolu mu daal di koy juger waaye bul dawal ay sentiment ak kii laa xam ak ñoo bokku sëriñ ak ñoo bokk ñu jële wir dëkk ñoo bokk ab sëriñ ak nangam ak nangam ñoo jébbalu woon te Serigne Diw ak yooyu ak ñoo bokk jamaa ah am moo frère la ak nangam gisoo ni mu sunna kii non déedéet loolu yaa ngi ut ay considération yoo xam ne lislaam ja waxu la nga considéré ko waaw foofu la ndëngate di tàmbalee waaw kon nag mu ngi noonu mbir mi daal mu ngi noonu ku man nga def te yàlla tax même boo juumee borom bi din la fay.